kon ci jotaay bii ñu génn walillaahi alxamdu walminna tàmbali woon nañ laaya bi nga xam ne mooy laayatul wudu muy aaya bi wax ci wàllu njàpp wala aayatu tayammum aaya bi nga xam ne mooy waxaale tamit ci wàllu njàpp lay wax waaye di waxaale yi lu jëm ci wàllu tiim jàpp ak laablu tamit ci wàllu sangu farata loolu lépp da koy leeral kon tàmbali woon nañ ba duggoon ci wàllu yi nga xamante ne cër yi nga xam ne moom la boroom di tabaaraka wa taala daldi tudd fii te loolu boroom xam-xam yi daldi ciy dëppoo këne yii moom moom ñoom yii ñoom farata lañu ci njàpp léegi nag cër yii moom moom farata la ci njàpp léegi nag est-ce que dañ ciy delluwaat dañ ciy dolli yeneen wala déet wala leneen loolu nag fa la wute ba ne léegi nag mooy lii li koy gën a wane moom la alxuraan tudd te saxaaba ba kaw kaw ba nga xamante ne nii dafa ñëwoon moom moom yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu koy digal mu jàpp da koo delloo ne ko ne ko ne ko ne ko tawadda kama amaraka allah da koo delloo ci alxuraan ne ko daal di jàpp comme li nga xamante ne noonee la ko sa boroom nag digale loolu nag balaa nit ki nag di dugg ci jàpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam yoonal na li nga xam ne mooy soccu bala ngaa jàpp walla comme xadiisu mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardah comme ni mu nee ci muwatta imaamu malik nako noonu ci imaam musnad wal imaamu ahmad ak imaamu nasaayi solo na ko nako noonu ñoomin al imaam abu ki ibnu xuzayma imaamu dina koy so sa wéral mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam imaamul buxaari daf koo tudd taaliqan waxoon nañ la fan yi lan mooy taaliq kon nag jarul ñu ciy ñëwaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum di siwaaki ma kulli wudu mu ne lawla cëy bu budul woon ne an ashuqa dama doon bañ daal daal di teg coono ala ummati ci sama xeet bii man alayhi salaatu wassalaam te kon la amartuhum konoon te dinaa leen digal bis siwaaki ñuy soccu ma kulli wudu ànd ak bépp booy bu ñuy jàpp voilà laata ñuy jàpp ñu daal di nekk ñoo xamante ne nii dañoo jiital li nga xamante ne mooy soccu seen bëñ yi ba mu set kon nag loolu tamit lu jar bàyyi xel la léegi nag loolu moo tax it boo ko rayee nag di nga am leneen loo xam ne ci biir njàpp gi lu siiw li nit ñi def loo xamante ne nii loolu moom bokkul woon ci li nga xam ne en tout cas ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jàppe waaye da ngay gis ne li ko indi bokk na faat li nga xamante ne mooy njàpp kii <laughs> socc boo gële yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon ne woon bu dul woon bañ a teg coonoo tax konoon te kon dina ko digal mu nekk farata ci kaw xeetam ngir rek yombalal leen moo tax defu ko farata muy loolu le wan nag mu ngi noonu kon suñu borom dane woon ngeen raxas li nga xamante ne mooy xar kanam yi kon nag loolu mooy xar kanam yi ak li nga xamante ne loxo yi jóge ci tenk yi ci baaraamu loxo yi ci baaraam yi daal di koy xàlli ñëw ba ci fi nga xamante ne mooy marafiq yi muy conc yi loolu mooy da ki ndox mi da ki àgg voilà comme ni nga xamante ne nii même bu dee ne sanad ba daal dinay daif mooy nga wërël ci ndox mi ba mu agsi ja comme nuy xadiis boobu nga xamante ne ni al imam ad-Daraqutni yu rahmatullahi alayhi moom solo jële ko ci seydina Jaabir ibn Abdillah ibn xaraamin radiyallahu taala anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de bu masoon a jàpp adaaral maa ala mirfaqay day wëral ndox mi ci li nga xam ne mooy conc waaye loolu xadiis yu wér yi daal dinañ koy wane muy xadiisu ñoom seydina ali uthman ibn affan alayhi ridwanu rahimu waaye noonu ko noonu xadiis seydina ali ak ñoom xadiisu ñoom seydina abdallah ibn zayd ibn aasim radiyallahu taala anhu ñi nga xam ne ñoom daal di nañuy wone daal di melale njàppul yonent bi alayhi salaatu yi nga xamante ne ci raxas bi nga xam ne moom lay raxas ilal maraafiqi moo tax ca xadiisu Seydina Usmaan bi moom summa gasala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marrat mu daal di raxas loxo ndeyjooram bi ba jëm ca conc ba ñetti yoon thumma al yusra mithla dhalik ginnaaw gi mu def càmmoñ bi yu mel noo nele tabam pare moom seydina Uthman dane ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha mu ne ra'aytu man dem seydina Uthman gis naa rasulullah rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa wasallama tawadda daal dinay jàpp nahwa wudu'i hada lu xaw a mel ni ndax nam gën a màgge gën a mate xadiisoo di jàppal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbindeef manu def matale ko comme moom ni ko matale moo tax mu ne lu mel ni sama njàpp gii nii loolu nga xam ne ñoomal imaamul Buxaari ak imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri rahmatullahi alayhima daal dinañ koy soloo kon nag nooy xar roxo yaa ngoongu ba ci merfaq yi ginnaaw gi nag mooy kon gis nañ ñaata cër mooy xar kanam loxo yi ci tenq yi jóge ci baaraamu loxo yi ba ci coonc yi léegi mu des li nga xam ne mooy masaa bopp bi walla léegi boo masaawee bopp bi léegi mu des tànk yi nga raxas ko léegi nag loolu waaye farata lañ léegi nag yoo xam ne ñépp a ci d'accord mu des est-ce que yéene ci la walla ndax léegi dañuy tàmbalee comme booy jàpp rek ni ngay commencer loolu mooy gën a simple insha allah léegi ginnaaw kon bi nga xam ne jàpp nañ ne bon loolu suñu yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne woon bu dul woon bañ a teg coono mooy dina ko def mooy ñu soccu ba ñu war a tàmbalee njàpp nag léegi bu ñëwee ba teg ndox mi li nga xamante ne moo xam koo xam ne ci robinet lay jàppe wala koo xamante ne nii daa yor benn benn suu wala benn satala wala benn ndab boo xam ne moom ci lay kiiwe mooy nag day yoor ndox mi ak loxo càmmoñam mais di tànke ak ah, di di di tànke ndox mi di ko téye ak li nga ndeyjooram bu commencé li muy njëkk a def mooy day da yéene bi voilà est ce que yéene farata la wala déet ciy jàpp mooy charte la condition la est farata la ci bokk farata la loolu loolu boo xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom Euh, dañu ne non non yéene ci jàpp nekkul loo xam ne farata la voilà parce que yéene mooy njàpp du du du du ibaada boo xam ne mustaqilla la boo xam ne jaamu yàlla boo xam ne dafa dafa nekk loo xam ne dafa bew moom pour dañ koy def ngir boppam déedéet ñoom dañu ne non njàpp dañ koy def ngir leneen njàpp moom dañ koy def ngir julli wala def ko ngir ngir ngir war a tawaaf wala yu mel noonu même bu dee ñoom ci tawaaf bon ñoom waxuñ ne charte la mooy am ci njàpp di wër kaaba gi comme niñ ko tudde woon nekkul loo xam ne ñoom charte condition façon lañ ko def mais dañ ne waajib la voilà mooy dafa war ndax ñoom ñoo def ay condi entre fard voilà du dañ ne ñoom waajib la mais du fard voilà <laughs> mu ngi noonu la mooy lu farata dooy du farata ndax farata ci ñoom moo gën a moo gën am poids moo gën dëgër moo gën rëy li nga xam ne mooy rek ñu ne waajib noonu le waaye loolu bon loolu waxoon nañ affaire yooyu quoi ci bi ñuy gis ci suuratul xaj nañuy ajeeg yooyu ak est-ce que njàpp ak am wala am am laat loolu farata la ci wala booy tawaaf loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna en tout a xanafiye moom mooy am ci yéene loolu du farata parce que moom jàpp daa nekk moyen la lu ñuy def ngir leneen mooy da koy def ngir def beneen jaamu yàlla waaye du pour moom kese waaye waa jumhurul ulama min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila rahmatullah alayhim ñoom ñu ne ah kay farata la kay te loolu nag mooy li gën a dëgër parce que yonent bi alayhi salatu wassalaam wax mu wax ci wàllu njàpp rien que njàpp kese loolu ak jaamu yàlla bu rëy rëy moo ci nekk ki nga xamante ne nii moom la doon wax ne li jaam bi bu daal di jàppee mooy day gi euh, li nga xamante ne mooy euh, bu xar euh, bu raxasee xar kanamam lépp loo xamante ne bàkkaar la boo xamante ne xooloon na ko day génn di wàcc di toq ànd ak toq bu mujj ba bu raxasee ñaari loxoom yi loolu it na ko noonu bépp bàkkaar bu mu ci defoon ak bu téye woon loo xam ne noonu mooy di ciy génn ànd ak toq bu mujj ba bu raxasee tànkam ya lam doxoon ci loo xamante ne nii du du du yoon lu bàkkaar la loolu lépp alhamdulilah day génn ànd ak moom kon nag loolu ñooy dañuy xam ne lii moom mooy ibaada mustaqilla la lool kese jaamu yàlla la waaw jàpp ñëw rek jàpp toog te ci dara sax jaamu yàlla la te yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na tuhuuru shatrul iman ne li nga xamante ne xadis bi nekk saxiixu al imaamu muslim kanta xadis bi ñu wax sànq tamit imaamu muslim daal dina koy soloo kon mu ne at tuhuuru ak laab shatrul iman mooy wàllu li nga xamante ne ngëm chatrul iman muy nga julli ndax booy julli moom foog nga def ko voilà mooy boo ko deful de toute façon moom sa sa sa ngëm yàlla googu la suñu boroom ne wa ma kaana allahu li yudi'a imanakum boroom di nekkul day nekk koo xamante ne nii day sànk imanakum mooy seen julli ya ba ñu ragaloon na nga xam ne ñoom dañ doon féete beneen xibla boo xam ne wute woon nag bi nga xam ne bi ci lañ changé xibla bi def ko makka loolu suñu boroom dalal seen xel ci yoo yëlee kon nag loolu doyut ba ak yoo xam ne ku képp koo xamante ne nii jàpp na li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax képp koo xam ne jàpp na comme moom ni mu jàppe dinañ ko daal di jéggal li nga xam ne moom la jiital ci ay bàkkaar léegi nag mu ngi noonu le kon yooyu yépp day wane ne kon nag mu ngi noonu ak hadis Seydina Usmaan bi ñu la waxoon sànq nekk ci Sahihayni di waxee ne képp ku jàpp yonent bi alayhi salaam da cee teg ne man tawadda mithla wudu'i hada thumma qaama fa salla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi képp koo xam ne jàpp na comme sama jàpp lii la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ginnaaw gi mu jug julli ñaari rakk yoo xam ne du ci waxtaan ak boppam kooku dees na ko jéggal li mu jiitaloon ci li nga xamante ne mooy al bakkaaram kon nag yii yépp ta yooyu day yëkkati ay daraja voilà comme ni mu waxoon ci xadiisu Seydina Abu Hurayra bu siiw bi nekk sax imaam Muslim bi mu naan alaa adullukum moo tax duma leen tegtal loo xam ne day ma day day day maxwu di daal di effacer li nga xam ne mooy mooy bakkaar yi te yëkkati darajaat yi ñu ne ko hakay ah, ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne isbaaghul wudu'i ala al makaarih mooy daal di di matal li nga xam ne mooy njàpp ci jamono yi nga xam ne jàpp ci moom neexul te mooy jamonoy seddaay wala nga xaw te nekk koo xam door a yeewu ci fajar gi xam nga yooyu noonu du neex mooy bakkan li mu bëgg mooy nga sori ndox mi waaye loolu noonu mu ne loolu li tax mu boole ko ci loolu kon nag loolu la kon daal dañuy gis ne affaire boobu njàpp kese moom daa nekk jaamu yàlla lool mooy li gën dëgër moo tax yéene mooy kon farata la insha allahu taala tamoora ida qumtum ila salaa mooy bu ngeen nammee jëm ca julli léegi mooy ndax yéene baa ngoog na ngeen jóg nag ngeen jur ngeen jàppi kon loolu mooy farata boobu lool farata la kantaanak nag après est ce que dañuy tudd turu yàlla comme ni nga xamante ne nii noonu la ñëwee ne yonente salaatu wa salaatu wasalaam xadiisu mawlaana abu hurayra nem bu dee na xadiis boobu noonu ku mel ni al imaamu ahmad soloo na ko ak imaam Abu Dawud ak ñoom imaam Ibn Maaja waaye imaam Ahmad dane fii daal daraa ci saxul xadiis yi wax yii naan laa wudu aliman lam yadhkur ismallahi alayhi amul benn jàpp mooy jàpp amul wala jàpp du wér wala boog du mate nam war a wate ci ki nga xamante ne tudd ci turu yàlla ba muy njàpp même bu dee xadiis boobu dafa wéradi mais boroom xam-xam yi li ëpp ci ñoom dañu ne lool dañ koo sopp tudd turu yàlla comme li waxoon rek li nga xamante ne mooy suñu boroom moom salaatu wasalaam lettre am yi ci lool la tamit waxoon na aywa jàppaleen bismillah tawaddawu bismillah ci yeneen xadiis yoo xamante ne nii sauf que foofu waxul ne aywa ku jàppul ku waxul bismillah du say jàpp du baax wala yu mel noonu wallahu taala lam kon daal mooy ci gàttal dañ ko sopp kon nag ñu ngi noonu ginnaaw kon yéene bismillah léegi nag lan la ñuy raxas topp ci lool la ñuy gis ci jotaay yi di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi